A'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah nabiyyina wa habiibina al-mab'uuthi rahmatan lil aalamiin sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wattaabi'iin wa man tabi'ahum bi ihsaanin ila yawmi ddiin amma ba'du an-nahwu al-maysuur kon ñu ñëwaat ci téere grammaire boobu ginnaaw bi nga xamante ne nii ci jotaay bi weesu gisoon nañ ad-damaa'ir ci ndimbalul suñu boroom jeexaloon nañu ko gisoon nañ façon damir yi existé nga xam ne waxoon nañ damaa'ir yi mooy plurielu damir pronom yooyu nga xam ne daa am damaa'ir la yoo xam ne ay dañuy damir yoo xam ne day taqaloo comme ni ñu ko gisee woon bi passé ak ad damairul munfasila yoo xam ne du taqaloo ak verbe bi wala ak nom bi bi passé nag ñu ngi jeexale woon ci exercice bi waxoon nañ tamrin mooy kon exercice bi mooy bi nga waroon a def mooy bayyini damaira fil jumali taaliya leeralal damir yi ci kii yii di ñëw phrase yi di ñëw nga xam ne lool phrase yi lii la woon katabal awlaadu ad-duruusa wa xafiduuha katabal awlaadu ad-duruusa wa xafiduuha ak beneen frase bi ra'aytuhu huwa wa asdiqaahu fi lxadiqati fa sallamtu alayhim tey nag après dinañu xool li nga jotoon a def ndax noonu la am déet ci exercice bi kon tey ñu war a gis adawaatul istifham adawaatu mu ngi jóge ci adaat mooy jumtukaay yi nga xam ne moom lañuy ñuy pour poser question mooy euh, kii d'interrogation nu mu tuddati euh, comme ay ay est ay euh, yu mel noon qu'est-ce est-ce que yu mel noon loolu la ñu naan adawatul istifham yi nga xam ne moom la ñuy utiliser pour poser question yooyu nag mu ne dafa composé wu tey dinañu gis ñaar yoo xamante ne nii façon yi ñu poser question ci arab bu njëkk bi mooy ay tur lañu asmaul istifham nga xam ne yooyu ay tur la yoo xam ne moom la ñuy utiliser soit mu nekk ci kanamu ci kanamu kii bi nag lay nekk ci kanamu frase bi bu ko defee bu nekkee ci kanamu frase bi ci lañuy ñuy xamee ne lii question la wala déet bu ci nekkee rek ñu xam ne question la asmaul istifham dafa am asma mooy plurielu ismun ismun asmaun asmaul istifham yi mooy nom d'interrogation nom yi nga xam ne ay nom lañ yoo xam ne moom la ñuy utiliser pas ay Moodu ki Ibra déedéet mais dinañu ko gis mais nañ jàpp loolu mooy première partie bi deuxième partie bi mooy xarfal istifham dafa am ñaari araf yoo xam ne xaraf yoo xam ne ay particules yoo xam ne yooyu dañu leen di utiliser pour pose question ndax lan kon poser question ndax dafa bokk ci li nga xam ne man da ñàkk ci langue langue boo gis laajte ci la bokk ndax mënuñu concevoir benn langue boo xam ne amul laaj mooy dañuy wax yépp lépp day affirmative euh, négative wala te ab laaj du am loolu amul ci benn langue yaakaaruma ko bokk en tout cas xaw ma ko euh, léegi kon adaatul istifham adawaatul istifham kon wax nañ dafa composé wu tey dinañ gis ñaari parties yoo xam ne asmaul istifham ay tur yoo xam ne yu ñuy utiliser pour poser question tur yooyu ak xarfal istifham ñaari xar xarfaa al istifham mais booy def lieson bi da ngay def lieson doo wax xarfaa al istifham danga naan xarfal istifham comme si ndax euh, alif boobu di xëcc faa bi li topp ci moom sukkoon la te sukkoon du du du ñaari sukkoon duñ daje ci arab euh, te luy xëcc luy xëcc moo xam waaw la comme ma ne yar juu waa boobu di xëcc juu bi wala yadu waa boobu day xëcc u bi walla ma ne daa wala ma ne euh, comme ma ne euh, sallaa nga xam ne daa am loo xam ne mooy xëcc laam bi mooy ne yii xëcc walla comme duel yi ñu gisee ne huma antuma alif boobu di xëcc tuma beek huma bu ñu bu dee dañu takkaloog loo xam ne sukkoon la sukkoon moo topp ci ñoom ñoom léegi kenn dootu leen liir day mel ni xëccatul moo tax au lieu ma ne xarfaa al istifhami dama naan xarfal istifhami euh, léegi kon ñu tàmbali mooy asmaul istifham bi mooy première partie bi mooy tur yi nga xam ne moom lañu ñu utiliser pour poser question tur yooyu mu ne mooy man man ak maa man maa ci ismu ñoom ci asmaul mawsuula yi lañ bokk ismu mawsuul yooyu dinañ leen gis incha allah ci biir bokk nañ ci cours yi mais nañu yemagul ci rek ba ñu dugg ci détails yi bu ko defee ndax lu nekk am na palaasam bu soobee yàlla incha allah léegi kon asmaul istifham tur yi nga xam ne moom lañuy ñu pour buñ nee tur nag mooy kon verbe duggul xaraf wax na ko ndax affaire yi lenn la phrase loo ma langue arab loo ci gis ci ñett rek la composé comme ni ñu ko gisoon ca premier cours al kalima nga xam ne euh, al kalaamu nga xam ne day composé wu soit ci ism muy nom wala xarf muy particule wala fi'l muy verbe kon fi'l moo dul bokk am nañ asmaul istifham asmaul istifham yi mu ne man miim bi nga xam ne dañ koy maas fatha ak nuun bi nga xam ne sukkoon la man comme bu ma nee man bu alxuraan ne man dhal ladhi yashfa'u man boobu comme man boobu lay wax maa bu ma nee mooy maa ak man léegi nañ leen énumérer ba pare asmaul istifham yi kon mooy man ak maa ak maada ak mataa ak ayna ak kayfa yii nii moom la tudd fii ndax waxoon nañ ne livre bi day gina a après ndax deux partie la léegi ñun ni ñuy def mooy du ñu fexe di dugg ci leneen li mu bind rek la ñuy yem bu ko defee daal ki nga xam ne da nga ko koy suivre ak téere bi euh, mu bañ a nekk loo xamante ni da ngay jiital loo xam ne mu ngi ñëw ci kanam kon daal ñu waxaat ko asmaul istifham yi tur yi nga xam ne moom la ñu utiliser pour poser question man la maa maada mata ayna ak kayfa ak kam kam ak ay ayyu ak kam léegi ñu ñëw kon ci exemple yi bu dee kam comme kam mu joxe exemple kam nga ne kam kitaaban ishtarayta kam kitaaban ashtarayta ndax noonu lañ koy liire li tax mu njëkkee liin mooy comme que dañuy kii da ngay dañuy njëkke leeral mbir mi niñ koy liire moo taamu après ñu liir ko liir bi nga xam ne moo gën a correct kam kitaaban bu dee dangay taxaw ndax dama taxaw moo tax ma ne kitaaban ishtarayta loolu mooy kam combien kam mooy combien kitaaban ci ay téere kam kitaaban ñaata téere ishtarayta nga jënd man man loolu nañ njëkk euh, bala ñu ñëw ci exemple yi dama ko naroon a fàtte mooy léegi tur yii ma ne moom la ñuy poser question lan la ñuy tekki léegi nañ jël par benn man man ismu mawsul lil aaqil la mooy ne prono li li ñu naan ci français pronom relatif boo xamante ni pronom relatif la boo xamante ni pour ku am xel la mooy pour l'humain wala koo xam ne dafa am xel comme bu ma nee comme li ma wax rek man dal ladhi comme li ma wax sànq joxe euh, ci alxuraan man dal ladhi kan mooy ki nga xam ne indahu euh, yashfa'u indahu ana kan mooy ki nga xam ne day def intervention indahu fa kanamu boroomam illaa bi iznihi lu dul ci tur ci ndigalu boroomam mooy man boobu waxul animaux yi man mooy nit ñi bu ma nee euh, comme ma joxe benn exemple manil la di euh, manil la di kataba hada comme bu ma ñëwee fekk ci benn tableau wala benn téere wala sama benn kaye ma teg ko ñëw fekk am ku ci bind ma ne manil la di ana kan mooy ki nga xamante ne moo bind lii wala manil la di kenn koo xam ne dañ koo insulter. mu ñëw di kaas ma ne ko kan moo la insulté kan moo la saaga mani ladhi sharta maka léegi kon mooy man boobu kon man li muy tekki mooy tur la prono kii la tur la boo xam ne moom euh, pour ñiy xellu la nga xam ne bu ma nee mani ladhi hafizat darsa comme bu prof bi ñëwee ne ci école bi wala ci élèves yi taxaw laata ñuy commencer mu bëgg ñu réciter mu ne leen mu laaj leen man alladhi hafiza darsa wala ad darsal maadi kan moo mokkal leçon bi weesu bu nee man loolu mooy ay nit lay waxal ndax élèves yi ñuy xalaat lañ loolu mooy man ci gàttal bi ci tegu mooy maa maa ismu mawsul la li ghayril aaqil mooy pronom relatif la pour ñi nga xamante ni duñu xalaat comme ma yi comme yeneen yi yi nga xamante ni daal duñu xalaat comme bu ma nee bu ma ñëwee ma taxaw euh, ma gis benn affaire ci asamaan si moo xam benn euh, ovni wala yu mel noonu loo xam ne daal man daal dama koo gis nii xam naa ne du nit may laaj benn nit bu ma nekkal xëy na moom mu bëggin ma cee xam ma ne ko ma hada non ma ne ko ma ma hada lii lan la moom maa boobu waxu na ko man hada man comme bu ma ne woon man hada rajul loolu loolu bu ma ne woon man hada rajul loolu man day nekk ngir koo xam ne dafa am xel ana kan mooy góor kii ku góor ku waa jële moom mooy kan alors que bu dul woon nit moo xam bàyyi ma la wala beneen chose dama naan maa haadal maa haada ana lii lan la wala maa haadal amru mbir mii moom lan la mooy maa maa kon ci gàttal lool la sauf que maa ak man Euh, dañuy léeg-léeg nga gis euh, ñoom dañuy awante léeg-léeg ñu nekk loo xam ne place man ñu def fa ma place kii maa ñu def kii maa nee daal lii lañ jàpp lii moo gina pour bañ a dugg ci détail yooyu mooy man pour ñiy xellu la ay noo lañu maa pour li nga xam ne amuñu xel léegi loolu mooy deuxième bi maada maada maada mooy est maada bu ma nee comme bu ma nee bu ma toogee am ku wax dara li wax mel ni dama koo déggul bu baax ma ne maada qaala mooy lan la wax qu'est-ce qu'il a dit mooy qu'est-ce que mataa mooy kañ bu ma nee yow bàyyil rek buñ la fi fekkee dinañ la duma ma ne mataa kañ kañ lañ may duma hein loolu mataa kon ci temps la mooy ne affaire bi ci temps bi la da ngay gis ne ay noo lañ noo moom man ak ma ñoom ay noo lañ temps bi ñoom nekkuñ ci temps bi mooy loo xam ne ci temps bi lañ nekk mais temps bi bu man nga wax yooyu te duñu xam ndax ban ban période la woon bu ma nee rek kan la waaw waa jële moom di ñëw kan la loolu xam nga loolu xam naa ne daal man ki may wax maa ngi koy séen mais xaw ma ko alors que bii mataa euh, comme bu may laaj dara. ma ne mataa mataa yatiina ar rajul kañ la ñuy dikkal waa ji waa ji waa ji ñu war a dikkal moom mataa yatiina kan lañuy dikkal loolu laaj la mooy ci temps la lay mo lay nekk loo xam ne ci temps bi la jëm mataa bi ci tegu mooy ay na ay na place la mooy bu ma nee ay na mooy fan bu ma gisee benn waay di dem ma ne ko hé yaa fulaan hé eh, yaa machin yow machin yaa fulaan yow mooy quelqu'un rek hé eh, yow min ayna anta dhahib wala ma ne ko yaa fulaan ayna tadhab bokk yaa fulaan e yow ayna tadhab ana foo jëm mooy direction la mooy place bu mu war a dem ma koy laaj fan la wala ma ñëw ci benn dëkk bu ma xamul ma laaj ne ay na man euh, ay na manzilu al al al al al euh, rais ana këru kii ana ana ana palais présidentiel bi ana këru bu doon palais pale naan al qasr ay na qasru rais ana ana ana ana ana ana palais euh, président bi ay na mooy kon damay laaj fan la situé wu situé situé foofu fu ñuy situé wu la kayfa mooy naka comme alam ndax gisoo kayfa naka faala la jëfalante rabbuka sa boroom naka la sa boroom def bi'aadin ca waa aad kayfa mooy naka lool manière la kam mooy combien mooy ñaata ay mooy comme li alxuraan ne ayu ak baru shahaada qulillah ana ban mbir moo gën a rëy seede mooy ay léegi yooyu ci gàttal loolu mooy li baat yi di tekki baatu as yi nga xam ne moom la ñuy poser question léegi mu joxe exemple joxewul yépp ci biir li doon wax sànk joxe nañ ci exemple comme bu ma gisee man exemple man bu ma déggee benn jàngkatu alxuraan di wax ci CD bi walla yooyu xaw ma kan la ma ñëw laaj benn waaye ne ko manil xaari ana kii di jàng mooy kan loolu exemple la ci man mooy kon yii da dimbali que léegi yow da mën a poser question yow léegi boo gisee dara rek man ngaa laaj utiliser yii nii bu dee nit la. wala bu dee dama gis koo xam ne daa doon wax ak benn nit ma ne man alladhi kaana yukallimuka ana kan mooy ki nga xam ne moo doon wax ak yow comme loolu question maa maa damay laaj waa ji par exemple mu wax ak man xaw ma li wax ma ne ko maada qulta maada comme lim mu waxoon euh, ba muy wax naan bu ñële ci alxuraan maada qaala anifa ñoom bu ñu kiiwee alxuraan pare dañuy mooy maada qaala ana lan la wax anifan sànk maada qaala maa za pour maada bi maada la maa bi bu ma nee comme loo xam ne euh, amul xel ma gis benn benn xayawaan benn euh, animal boo xam ne xaw ma ko dafa bizarre maa ngi koy dóor a gis ma ne maa ma ma ma hada ma ma ma hada xayawaan ma ne xayawaan bi moom mooy mooy lan moom moom ban façon animal la mooy ban nu mu tudd mata exemple bu ma nee mata mata rakibta sayyaara ma ne kañ nga yéegoon ci oto bi mooy nga duggoon ci oto bi wala ma ne ay na bu dee ay na ma ne ay na jaa aka haadal xabar miin ayna léeg-léeg tam da gis ñu ne min ayna jaa aka mooy bu dee provenance ana fan la la xabaar bi dikkale wala ma ne ayna rabbu daar ana boroom kër gi mooy fan la nekk walla police yi di seet benn criminel ñëw fëgg ci kër gi rek gaa yi kii mu ne ayna saariq ana tojekat bi mooy ana sàcc bi kayfa mooy naka manière la bu ma nee kayfa antum mooy naka ngeen def comme euh, ndax yéen a ngi euh, vous vous bien mooy kayfa antum wala kayfa xaalukum naka seen naka seen mbir mbaa yéen a ci jàmm kam kam nag ak maada ak hal ak waaw kam ak maada la joxe exemple kon yi ma doon joxe yooyu moom joxewu ko yim joxe exemple mooy kam mu ne kam kitaaban ishtarayta nga gis ne damay def lieson entre kam ban la bu doon damay taxaw wax damay taxaw wax ishtarayta lool garaawul mais bu dee dama war a def liaison bi dama naan kam kitaaban ishtarayta voilà lool waxoon nañu ko cours boobu nag malheureusement xam naa insha allah bu ñu amee temps dinañu ko defaan ndax dañu ko dañu ci wax liaison yi ni ñu koy defee te enregistré wuñu woon affaire bi laata ñu doon commencer amoon na solo mais dañ ko fàtte woon ah, bokku yoon ci cours bi dañ ko enregistré dañ ko wax noonu te enregistré wuñ woon ko mais amoon na solo pour côté comme ay kitaaban ishtarayta nan laay defe liaison bi nga xam ne kitaaban ishtarayta laay wax ne du ma wax kitaaban ashtarayta déedéet kitaaban ishtarayta kam kitaaban ñaata téere ishtarayta nga jënd ñaata téere nga jënd boobu exemple boobu la joxe maada mu ne maada fa'altum mooy ana lan ngeen def quest que vous avez fait léegi loolu ci gàttal mooy asmaul istifham mooy tur yi nga xam ne tur yi nga xam ne moom lañu ñu utiliser pour poser question man maa maada mata ayna kayfa kam ak ay ayu bi waxoon nañ ayu ak akbaru shahada ci exemple yi léegi mu des beneen partie bi mooy xarfal istifham ñaari xarafa ngi xarfaa ñaar particule yoo xam ne al istifham moom la ñuy utiliser pour poser ay questions euh mooy xarf les particules d'interrogation bu dee moo à mot lañ ko traduire e, léegi muy yii nii après yi même yii nii dinañ ko gis pour pourquoi xarfal istifhami asmaul istifhami yooyu dinañ ko gis insha allah ci bu ñuy gis al mudaafu wal mudaaf ilayhi mooy annexion yooyu nga xam ne mooy am la maison de Moodu par exemple bu dee ci arab baytu muhammadin nga xam ne ca suuf bu dee mudaafun ilayhi moom kasra lañ koy maas yooyu dinañ ko gis insha allahu taala léegi kon beneen partie ci yi ñuy poser question du ay tur mais ay araf lañ mu ne ñaari arafa ngi yoo xam ne dañ koy dañ koy li dañ koy utiliser pour di poser question mooy hal ak a a comme alifun alif boobu noonu ñu koy bindee a boobu moo tax dañ naan ko aliful istifhami alif boo xam ne pour poser question la hal mu ne hal mooy est-ce que loolu est-ce que lay tekki comme li alxuraan ne hal ataa alal insaani xiinum min ad-dahri lam yakun shay'an madhkuura hal atee ndax dikkalul alal insaani ci nit ndax masula dikkal alal insaani ci nit shay euh, alal insaani hal atee alal insaani xiinun benn diir ci diir diir boo xam ne mina dahri ci jamono yam lam yakun nekkul woon shay an benn mbir mazkuran buñ doon tudd loolu xal boobu comme hal boobu même bu dee ci aaya boobu noonu xat day tekki xat xat lay tekki dëggintaan mais pour joxe woon exemple rek hal euh, ndax boobu day tekki ne hal ataa ndax dikkal na mooy hal ataa dikk dëgg dëgg dikkal na mais hal daal liñ ci soxla woon mooy hal mooy est-ce que mu ne exemple hal anti musta'iddatun walla hal anti musta'idda hal anti gisoon nañ ko ci damaa'ir yi la bokk kii damaa'ir yi nga xam ne munfasila la bokk mooy damir yi nga xam ne duñu taqaloo ak no bi walla ak verbe bi ndax ñoom noo lañ <coughs> anti mooy el léegi bu ma nee hal anti musta'iddatun wala hal anti musta'idda mooy nga laaj benn jigéen ne ko ndax yow pare nga mooy comme ngeen di dem fenn muy waajal ngir kii nga pare di ko xaar ne ko hal anti musta'idda ndax yow pare nga pour ñu dem mooy ndax ndax pare nga ndax daal pare nga mooy prête être prête ndax pare nga bu dee jigéen loolu mooy ci hal bi wala bu ma nee hal jaa aka as hal jaa aka ndax dikkal na la as-safiru bi ambassadeur bi boo ambassadeur bi est dikkal na la wala man hal ataaka baa'i'ul labani est-ce que jaaykatu soow mi moom dikkal na la wala ma ne hal ataaka aamilul bayti est-ce que ki nga xam ne mooy liggéey ci kër gi dikkal na la comme lu mel noonu hal daal pour ci gàttal mooy da ngay poser question pour poser question hal mooy est-ce que léegi loolu mooy benn xaraf bi mu des beneen xaraf mooy abiñ waxoon xam aliful istifham mu ne exemple aliyun saafara am muhammadun aliyun ndax ali saafara moom moo tukki am muhammadun wala muhammad moo tukki mooy ne laaj la mooy day laaj comme mu ñëw laaj benn waay boo xam ne daa xam ku tudd ali ak muhammad mu koy laaj am na daal ci ñoom ku ci voyage yi mais moom xamul exactement kan la mu ñëw di laaj benn waay ku leen xam koo xam ne xam na ne xam na kan moo ci voyage yi nga ñëw ne ko aliyun saafara am muhammadun wala am muhammad ali yu ndax ali moom la wolof yi naan ali saafara moom moo tukki am muhammad wala muhammad moo tukki kan moo ci tukki ci ñoom ñaar loolu laaj la euh, léegi nag ci ga loolu la def mooy li jëm ci adawaatul istifham yi ñu gis tey léegi mu des benn affaire mooy man nga ma laaj ne ma eh waa lii pare nañ lii man bu ma bëggoon a poser question nan laay def léegi dama naan la euh, xam nga dafa am benn affaire mooy ne dafa am yenn yoo xam ne pour poser question man nga créer phrase boo xam ne phrase phrase affirmative d'abord bu ma nee jaa a dikk na almudiiru le directeur jaa almudiiru directeur bi dikk na mooy kon dama loolu jumlatun fiidatu lañ koy tudde mooy phrase boo xam ne am na sens phrase complete moom lañ naan jumlatun mufida une phrase complète jaa al mudiru directeur bi ñëw na amul dara luñ ciy wax léegi nga ne ma waa lu mel noonu bu ma ci bëggoon a poser question lu may def dama naan la dugalal hal hal jaa al mudiru hal ngay dugal mooy boo dugalee xal rek mooy xal est-ce que jaa a dikk na almudiiru directeur bi loolu léegi nga soppi ko phrase affirmative en phrase interrogative bu ma nee euh, bientôt sayaaratan bi'tu mooy jaay naa sayyaaratan benn oto nga bëgg maa laaj ñaata oto laa jaay danga ma naan kam sayyaaratan bi'ta ñaata oto nga jaay mooy comme kam day ñëw léegi nga jël da nga ne jaay naa sayyaaratan léegi yow da jël bi'tu bi ngay jël def ko ca gannaaw léegi du nekk ci kanam bàyyi sa sayaaratan nekk ci kanam sayaaratan comme si da doon sayaaratan bi'tu mais bu dee maay laaj ko man du ma laaj sama bopp man nga loolu la mën na ne kam say comme nga toog ne mais nga toog ne mais eh, mais man ñaata oto sax laa jaay di def le compte après man nga ne kam sayaaratan bi'tu mais man ñaata oto laa mën na nekk comme nga def kam ci kanam ainsi de suite ak yeneen yi. pour bañ a guddal daal loolu moo jëmoon ci adawaatul istifham léegi kon mu des exercice mu ne tamrin boo xam ne day jëm ci jàng bi bind bi weesu muy adawaatul istif bii ñu gis nii nga xam ne moo jëm ci adawaatul istifham yi mooy moyen yi nga xamante ne nii moom la ñuy utiliser pour poser outils yi nga xam ne waa outils yi nga xam ne moom la ñuy utiliser pour poser question léegi tamrin mu ne exercice da adaatal istifhaamil munaasaba li kulli ijaabatin mu daa tegal mooy tegal ci kanam adaatal istifhaami al munaasabata mu ne tegal ci kanam wala boog fi nga ko war a teg daal mooy rempliral ay pointillés la lay defal yoo xam ne day def phrase bi mais fi fi outil d'interrogation bi mooy comme est-ce que bu doon ci français yooyu fi mu war a nekk yooyu day fay def ay pointillés ne la nag ban moo ci war a nekk ci yooyu moo tax mu ne almunasibata daa tegal ci wadaa la jóge daa tegal adaatal istifhaami uti yu mooy yi nga xamante ne nii moom la ñuy utiliser pour poser question ndax dafa nekk sama xel mais dama ko fàtte nan lañ koy wax exact adaatul istifham mooy am na ñu koy waxee ci français kii li ñuy poser question yi daal moo ñëw sama xel mais du loolu exactement Euh, mooy comme ay est daal yooyu li leen di waxee xam naa du ñàkk comprendre nga mu ne kon tegal loolu nga xam ne moom lañuy ñuy poser almunasibata bi nga xam ne moo dëppoo li kulli ijaabatin ak bépp réponse bu nekk fii mu ne première phrase taqra'u taqra'u mooy ne pour leeralaat bu baax dane day def benn phrase boo xam ne da koy bind day def ay pointillés ci kanam bind benn phrase mooy phrase bi ba danga koo bind ay pointillés lay jiital pour nga def fa kii interrogation bi fay dem moo xam bu noo xam comme ay man ma maada wala hal wala ah aliful istifham après mu defal la benn flèche wax la tontu bi mooy comme si danaan la yow yaay laaj man tontu bi dama koy bind complet mais laaj bi façon bi ñuy laajee yow yaa koy dama lay bindal euh, phrase bi mais outil bi ñuy poser question yow yaa ko ciy def pour ñu xam ndax comprendre nga liñ jógeem déet kon mu def de ay pointillés ba pare mu def taqra'u mooy kon ci kanam yaa fa war a def ban lan moo fa war a nekk léegi nag mu def flèche pour tontu la boo ko laajee lool li ñu ko war a laaj bi mu defee point d'interrogation d'interrogation dafa def ay pointillés taqra'u def point d'interrogation après mu def flèche ne lii laay tontu mooy ki nga laaj danaan aqra'u kitaaba nahwin mankat kat damay jàng mooy comme ñun ñu ngi damay jàng téere gramer livre grammaire mu defaat yeneen pointillé ne kitaabuka point d'interrogation nga ne kitaab yi fii yi sama téere de mu ngi ci sama saak léegi yow yaa war a xam mu ngi ci sama saak lii la walla lan wala temps la yow yaa war a xam kon pointillés yi nekk ci kanamu kitaabu ka def point d'interrogation lan moo fa war a nekk est-ce que man la est-ce que mataa la est-ce que ayna la est-ce que kayfa la est que kam est-ce que hal loolu yaay xool mu defaat beneen troisième phrase trois ay pointillés dhahabta ilal bahri mu def point d'interrogation après mu def flèche bi tontu dahabtu ila al bahri ba'da salaati al asri mu ne mooy daal dahabta ila al bahri mooy day laaj ndax dem nga ca géej ga lool sax bu ma ko waxee nii itam nga xam ko mais daal nañ wax rek ndax lii ma wax mooy boo seetloo dem nga xam ko léegi daal nañ liir li mu wax ndax bu ma posé question bi itam nga xam ko léegi lu ñuy def dhahabta ilal bahri mooy dem nga ca géej ga point d'interrogation ana lan mooy nekk ci kanam est-ce que da nga naan est-ce que wala quand wala pourquoi wala yu mel noonu nga xam ne dañuy laaj question léegi mu def flèche bi di tontu ne dhahabtu ila al bahri dem naa ci géej ga de ba'da salaatil asri après julli tàkkusaan quatrième phrase mu def ay pointillés mu def daxalu point d'interrogation mu def flèche bi tontu naam am kay waaw daxalu dugg nañu beneen phrase bi muy cinquième bi mu def point d'interrogation non ay pointillés fi nga war a def adaatul istifham bi muy kiiwa bi ñuy utiliser pour poser question mu ne tilmidan fil qismi élève ci biir saal bi ci biir classe bi mu def point d'interrogation yow nag yaay def ci kanam ban façon laaj la mu def flèche ne fil qismi ci biir classe ki de arbaata ashara tilmidan fil mi ci biir classe bi de arbaata ashara am na quatorze arbaata mooy quatre ashara mooy dix arab noonu la yooyu yëpp dinañ ko gis insha allah façon compter yi nan la ñuy compter ci arab mu ne fil qismi mu ngi ci biir classe gi de arbaata quatre ashara ak dix muy quatorze tilmidan muy kon am na ci classe bi de quatorze élèves kon yow yaa war a xam tilmidan fil qismi point d'interrogation ban façon laaj la ay élèves ci biir classe bi ban façon laaj moo war a nekk ci kanam euh frase mu ne dhahabta ilal bahri point d'interrogation dem nga ci géej gi mu def flèche bi tontu laa mooy noo déedéet maa dhahabtu ilal bahri dew ma ca géej ga léegi yow yaay xool dhahabta ilal bahri point d'interrogation dem nga ca géej ga point d'interrogation ban ban uti outil bu ñuy utiliser pour poser question moo war a nekk ci kanam dernière phrase bi muy dernière frase kii exercice bi dernier exercice kii frase bi ci exercice yi mu def ay pointillés def daxala point d'interrogation nga ne mu def flèche di tontu karimun karim daxala mooy dugg na point d'interrogation léegi mu def flèche bi tontu mu def karimun daxala karim de moom dugg na léegi nag yow yaay xool foofu ana naka ngay trouve yooyu exercice boobu nag pour bii di ñëw la ginnaaw bi nga xamante ne nii après dinañu xool tamrin bi ñu génnoon ci damaa'ir yi ndax trouvé nga wala déet kon loolu ñu pare ci lool kon nag mu desañu tey qawaa'idul imla yi mu ñëw ci beneen lële moo nekkoon cours bi yii moom lañu waxoon ne partie dictée bi nga xam ne da dimbali pour nga mën a bind ndax tamit bind ci mbir yi la bokk bu dee mënoo bind tamit yow lu bari dalay raw léegi kon bind mu ne qawaidul imla i les règles de la dictée comme niñ ko ba léegi ñu ngi ci hamza yi ndax dañu am solo am na yuñ ci jotoon nañ ci gis yu bari daanaka euh, saa su ne buñ ñëwee ci tam ki qawaidul imla yi rek presque moom la ñuy gis pour l'instant ndax dañu am solo nekk loo xam ne takk ko dafa xaw a dina xaw a metti pour débutant mais nii mu ko defee yàlla na ko yàlla fay moom lu am solo la mooy par étape lay demee tey kon ñu war a gis qawaidul imla les règles de la dictée parti bi mooy li jëm ci naka la ñuy binde comme niñ ko doon gisee moo ne en rouge ci wet gi pas rouge foncé mais rouge bu xaw a euh, tane noonu rek boo xam ne presque daañu ko doon ñamal noonu rek ci feuille bi ngir mu mu xaw a rouge léegi mu ne alifu tanwiinil fatxi muy alif tanwin mooy loo xam ne dañ koo doubler alif mooy fatxa loo xam ne alif mooy alif mooy comme li nekk ci alifun buñ bindee alifun nga xam ne dañuy def hamza bi ci kaw alif bi comme alif boobu nga dindi hamza bi mooy alif daal tanwin mooy loo xam ne dañ koo duble al fatxi nag mooy fatxa mooy kon fatxa mooy loo xam ne comme bu ma bindee xa ma bind xa lettre xa ma mas ko ci kaw ak fatxa comme bu ma nee xa loolu lañ naan tan wiinam nag mooy ma doubler xa bi ma def ko mag au ma def benn trait ma def deux ci kaw muy xan léegi bu ma nee xan mooy bu ma nee xan xaa bi du ma bind xan comme ni may binde xa rek bàyyi noonu def beneen beneen euh, rëdd ci kaw rek bàyyi noonu mooy damay def benn alif boo xam ne day ñëw taqaloog xaa bi nga xam ne moo koy xëcc mais nekku fa ngir xëcc ko mais moom alif boobu moom la ne mooy alifu tanwiinil fathi ndax duble bi moo tax ñu def fa alif mais pas pour xëcc comme bu doon xaa baa ak jaa yooyu dañoo faa nekk ngir xëcc alors que bii du pour xëcc pour alifu tanwin bi tanwin alif boobu dafay nekk ngir duble bi ñu duble xa bi nga xam ne xaala woon ñu yokk ci beneen rëdd bi ci kaw beneen fatxa bi muy xam moom loolu la fay nekk mais xëccul loolu lay wax lalay wax ne alifu tanwiinil fathi mu ne comme exemple shukran shukran mooy comme bu ma nee merci kenn defal ma dara ma ne ko shukran yaa rajul jërëjëf waay yi jërëjëf góor si mooy shukran jërëjëf mooy mersi euh shukran mooy kon shiin boo xam ne damma lañ ko ak kaaf boo xam ne sukkoon lañ commencé ak raa boo xam ne day am alif ca kanamam boo xamante ne nii damay duble fat euh, fatha bi nga xam ne shuk ran shukra shakara comme bu ma doon wax ne shukra dama ci yokk beneen fatha muy ran léegi muy shukran léegi nag bu ma bindee shukran raa bi il faut ma def benn alif ci kanamam alif boobu nag moom la ñuy wax alifu tanwiinil fathi mu ne tanwiinul fatxati yuktabu bi ziyaadati alifin mu ne tanwiinul fatxa bi de mooy double mooy beneen rëdd bi ngay yokk bu doon fatxa la comme fata xa xa xa boobu nga xam ne fatxa la xa ci kaw laa ko maas bu dee dama ko double muy beneen ma def ci beneen alif mu ne yuktabu de dañ koy bind alif bi dañ koy bi dañuy bind beneen euh, fatxa bi mooy day nekk deux traits yu nekk ci yoo xam ne dañuy mel ni dañuy parallèle duñu ñu laalante ay rëdd yu ndaw yoo xam ne dañuy paraleel duñ laalante mu ne yuktabu dañ koy bind bi ziyaadati alifin dañ koy bind mais nag dañuy yokk benn alif ca kanamam comme musliman nga xam ne damay yokk ci man bi jeexe man boobu li tax ñu naan man duma bind rek benn miim boo xam ne dama koy def wàcce ko ba pare wàcce miim bi comme bis mi nga xam ne mi bi ni ñuy bindee maam mi euh, miim boobu nga xam ne bis rek ma ñëw def ñaari fatxa ci kaw déedéet du noonu mooy bu ma defee ñaari fatxa ci kaw kon damay yëkkati damay def alif bi nga xam ne dafay nekk ngir fatxa bi musliman ngir tanwin bi bokk musliman ak musliman mooy ab jullit faizan koo xam ne moo gañe léegi mu ne wa haadihi wa haadihi alifu tuktabu wala tuqra'u illa fi aaxiri l jumlati alifu tuktabu wala tuqra illa fi aaxiri l jumla mu ne wa haadihi te alif boobu de nga xam ne moom lañuy yokk ci kanamu yi nga xam ne tanwin lañ koy def lettre bi nga xam dañ ko def tanwin tuktabu dañ koy bind wala tuqra'u te kenn du ko liir illaa ba mu des fii aaxiril jumlati bu dee ci fin wu phrase bi la nekk mu nekkee ci fin wu phrase bi la nekk frase bi boobu dañu koy bind te dañu koy bind waaye kenn du ko liir comme li alxuraan ne innahu kaana tawwaaba innahu kaana tawwaaban ban boobu mooy alif bi kenn du ko liir doo ne taw mooy ne euh, alif bi kenn du ko liir moo tax mu ne la tuktabu dañ koy bind wala tuqra'u te kenn du ko liir illaa ba mu des fii aaxirul jumlati bu nekkee ci fin bi mooy ne bu dee fii nii euh, au lieu duñ ko liir mooy ne règle bi la mooy duñu ko liir ba mu des bu dee ci fin bi la wuteeg li ma wax sànq dama juum mooy ne alif bi dañu koy bind te duñu ko liir loolu mooy règle bi générale exception nag bu dee dafa nekk à la bu nekkee à la fin bu boobaa dañ koy liir mooy ne alif bi am nga alif boo gisee ci benn lettre boo xam ne dañ koo maas fatha mooy da koy xëcc baa wala ban ndax ban en arabe bu ñuy liir par exemple ida jaa tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghnanu maalu ma kasab sayasla naaran dhaatal wa imratu hammalatal hatab fii jiida hablun dooleet innahu kaana taw ida jaa nasrullahi wal fathu wa ra'ayta an-naasa yadkhuluuna fii diinillahi afwaajaa xam nga afwaajan la mais comme que ni ñuy liire ci arab mooy du ñu liir fin yi comme dama naan ida jaa nasrullahi nasrullah bu doon dama doon taxaw nasrullah waaye comme que damay continuer ba fa aaya ba yem dama naan ida jaa nasrullahi wal fath xam nga waxuma wal fathu wal fath def sukkoon boobu boobu it boo ñëwee bu dee ci kii bi comme yi nga xam ne alifu tanwin bi bi nga xam ne mooy fay nekk ngir wan ne fii dañoo doubler fatha bi bu nekkee ci fin bi dañu koy liir alors que léegi règle générale bi moo doon waruñu ko woon a liir ba mu des léegi nag lii mooy exception mooy bu dee dafa nekk ci fin bi dañ koy liir moo tax afwaajaa ñu naan afwaajaa ndax boo liir bi mooy da koy xëcc alif bu nekk foo xam ne dañ koo maas fatxa mu nekk après kooku taqaloo moom mooy day xëcc wala mu nekk ci après moom mooy day xëcc kenn du ko liir ba mu des ci kaab yi mooy bu dee dafa nekk ci fin wu phrase bi euh, comme ni ñu waxe afwaajaa ak innahu kaana tawwaabaa nga xam ne ban mais à fin comme que ni ñuy liire ci arab da nga naan tawwaaba mu ne tuqra'u dañuy liir booy liir baa day mel ni nekkatul woon du euh, baa bi mel ni fatxa bi léegi dafay mel ni dublewuñu ko woon benn baa rek lañ fa defoon mooy benn fatxa noonu nga koy liire mu ne yustasna dinañu seppee mooy exception alkalimaatul muntahiyatu bi taa il marbutati mu ne nag règle bii ñu wax ni xam nga boo gisee mooy règle générale bi dafa am luñ loo xam ne dañ ko cee seppee muy loo xam ne exception la ci mais li exception la ci exception bi loolu la bëgg a wax mu ne kon règle générale bi mooy bu dee alif tanwin boo xam ne dafa ñëw ngir lu ñu fat xa duñu ko bind dañ koy bind te kenn du ko liir ba mu des bu dee dafa nekk ci fin bi mu ne nag excepté mooy kon exception bu mujj bi nga xam ne dana la illa mooy suuf bu nekkee ci fin bi mu ne la nag même bu nekkee ci fin bi am na exception moom la lay wax nii mu ne nag seppee nañ ci mooy exception alkalimaatu baat yi nga xam ne almuntahiyatu ñoo jeexe bi taa il marbutati taa bi nga xam ne dañ koo tëj buñ koy bind xam nga ñaari taa moo am ci arab li ñu naan taa un maftuuxa ak taa un marbuuta maftuuxa mu ngi jóge ci fataxa taa un maftuuxa mooy maf'ul la mooy dañ ko ubbi taa boo xam ne boo koy bind comme bu ma nee banaa tun tun boobu damay tàllal comme a alifun baa un taa un ni may bindee taa boobu a ba ta noonu noonu nga xam ne dama koo ubbi nga xam ne amul mooy wërul ci boppam mooy tëjuñu ko melul ni rongul melul ni dërëm nga xam ne day wër lépp wala loo xam ne ab cercle déedéet dañ koo ubbi nga xam ne ci suuf bi day am ay côté yoo xam ne alifun baawun taaw ni koy bindee kaw gi dara fa nekk lu dul ñaari tomb la ñuy def maas loolu lañ naan alif loolu lañ naan taa maftuuxa taa marbuuta nag mooy boo xam ne day tuju nga xam ne day mel ni benn rond walla boo en tout cas ci biir da boo te dugalee dara du génn mooy dangay gis ne ci biir comme ni zéro mel zéro zéro mooy am na loo xam ne dafa nekk ci biir loo xam amul fenn foo xam ne am na fa ab cercle la def lu mel noonu taa marbuuta tamit même du cercle bu dee bu dee cercle la mooy boo xam ne dafa jeexe comme ma ne fataatun waa taa boobu wala yu mel noonu mais mooy taa xam ne wala ma ne bintun non bintun bintun taa maftuuxa la taa marbuuta comme bu ma nee muslimatun wala mu'minatun taa boobu taa bu ñu tëj la bi fin bi léegi kon mu ne dañ ci except exception baat yi nga xamante ne nii dañoo jeexe taa boo xam ne taa bu tëj mu ne comme muslimatun exemple muslimatan boog muslimatan boobu ah neewoon nañu lu ñu waxoon dañ ne woon exception ca règle bële mooy ne bu nekkee ci fin bi kenn du ko liir ba mu des bu nekkee ci fin bi comme tawaa ba exception baat yi nga xamante ne nii dañu jeexe taa buuta yoo xam ne dafa tëju comme muslima tànn ndax bu boobaa dama naan duma ko liir du ma ne muslimat muslima laay wax dama naan mar euh, kii daraba al aduwu noon bi de dóor na muslima mooy dóor na benn jullit bu jigéen muslima mais du ma wax muslimat wala ma ne muslimata déedéet muslima laay wax muslima darabal aduwu noon bi dóor na muslima benn benn jullit bu góor bu jigéen léegi mu ne alkalimaatu beneen exception bi alkalimaatu mooy baat yi nga xam ne almuntahiyatu dañoo jeexe bi dañu jeexe lan alif ak hamza mooy alif bii xëcc ak hamza bu nekk ci ginnaaw comme bu ma nee asmaun asmaun nga xam ne alif bi day xëcc miim bi mais day am benn hamza bu nekk ci ginnaaw comme ma ne asmaan boobu nga xam ne alif bi xëcc euh, miim bi léegi an nag an boobu day nekk ci ginnaaw nga xam ne hamza boobu boog ma naan hamza bi day nekk ci ginnaaw nga xam ne alkalimaatul muntahiyatu kon bi alif ak hamza bu nekk ca gannaaw comme asmaa an euh, moom lañuy wax al aliful mamduuda mooy alif boobu bi ñu wax sànk léegi bu boobaa nan lañ koy est-ce que da koy liir mu ne la kenn du ko liir xam nga benn la euh, bi ci kaw waxoon nañ la taa marbuuta boo xam ne dafa jeexe mooy exception yu yi nga xam ne dañu nekk fin bi dañu leen di liir comme tawaaban waxoon nañ exception ci yooyu mooy kalimaatul muntahiya baat yi nga xam ne dañoo jeexe di taa il marbuuta ci taa boo xam ne dafa tëju comme muslima mu'mina aisha Euh, Khadija wala yu mel noonu comme duma ma wax Aïcha tan par exemple euh, yu mel noonu bu dee fin bi la dama am Aïcha rek laay wax duma ko liir léegi deuxième bi mooy alkalimaatul muntahiya baat yi nga xam ne duñu jeexe bi al alifil mamduuda alif bi nga xam ne day xëcc mu am benn hamza ca gannaaw après alif bi mu ne la sama an xam nga sama an tem nga ne ma ah kon bu ma bindee an bi ca ginnaaw damay def alif foofu mu ne la déedéet foofu kenn du ko fa def ta boo koy liir doo wax sama an danga sama a juz an juz an foofu it mooy ne tamit kenn du ko liir juz a juz an boobu jaza a boog jaza a ngay wax mais doo wax jaza an comme ni ñu koy liire ci arab normalement mooy bu dee duma liir ki ne nag day liir ne jaani fulaanun fa qaala hada rajulun kaafirun mooy ne li mu wax euh, si jaani dikkal na ma fulaanun benn waay fa qaala wala rajulun benn waay fa qaala mu ne ma nii mu ne ma fulaanun diw de kaafirun ab yéefér la mooy ne moom dafa liir fin yépp mais en général ci arab ni ñuy waxe mooy fin yi du ñu leen liir dañ naan kon bu boobaa dama naan jaa ani li mu wax baax na amul dara luñ ko ciy reprocher sauf ko noonu lañ koy liire même alxuraan sax noonu ci dee ci règle tajwid di bu dee ndax waq fu day am bu dee waqf fu ngay taxaw mooy ne comme que ci fin yi la doo liir fin bi sukkoon lay doon bu dee fu ñu war a des sukkoon bu dee loo xam ne alifun man tanwin aa ngay wax Euh, comme jazaa inna hadha kaana lakum jazaan wa kaana amrukum euh, sa'yukum mashkura du ma wax mashkur par exemple foofu bu dee damay liire ci règle daj wa kaana sa'yukum mashkura laay wax mais pas mashkuran mais na ku ñëw di jànge tamit nële inna hadha kaana lakum jazaan wa kaana sa'yukum mashkuran duñ ne ko kooku li mu wax baax mais daal ku ñëw bay dugg ci côté tajwid bi moom na nga respecté yëpp léegi kon sama a laay wax ak jaza a te woobu waxuma jaza an wala comme nga ne sama an jaza an boobu noonu bokk na kon ci nga xam ne moom la ñuy seppee comme li nga xamoon ma bii tamit sama a ngay wax jaza a comme inna hadha kaana lakum jaza a kon mu ne beneen bi mu ne alif beneen gis nañ alifu tanwiinil fathi alif bi nga xam ne dañ koy doubler pour fatha bi léegi mu ne alifu waawil jam'i fii aaxiril fi'li muy alif bi nga xam ne moom waawul jam'i gisoon nañ ko ba bii paase bii paase waaw bii paase waxoon nañ ci dara mais tuuti rek alifu waawil jam'i muy alif bi nga xam ne moom bu dee waawul jam'i nga xam ne day plurielal day def mbir mi mu nekk lu bari phrase bi comme bu ma ne xaraju xaraju waa boobu di xëcc ju ju bi moom lañ ñuy wax moom da gisoon nañ ko damir la ci damairi la bokk te fa'il la mais damir boobu ci kanamam day am benn alif bu fa nekk alif boobu nag moom la ñuy woowe alifu waawil jam'i nga xam ne mooy alifu waaw boobu nga xam ne pour pluriel la nga xam ne mooy nekk ci feewu wu bi non euh, verbe bi mu ne exemple annaasu daxalu annaasu nit ñi de daxalu dugg nañ bu boobaa daxalu ni ma koy binde daal xaa laam waaw mais laam bi daal bi damay def da fatha xa fatha lu bi ma def damma après waaw bi ma def ko mooy xëcc daxa lu boobu après ma def ci alif boo xamante ni mooy alif boo xam ne alif boobu lañuy woowe alifu waawil jam'i nga xam ne ci fin wu phrase bi lay nekk mu ne nag ba'da damiri waawil jam'i tuzaadu alifun mu ne ba'da ginnaaw damiri ginnaaw euh, damir waawil jam'i ndax moom lañ wax sànq ne waaw boobu damir la nga xam ne pour pluriel la tuzaadu dañuy yokk alifun benn alif ci ginnaaw mooy alif bi ñu wax sànq comme daxalu alif boobu noonu mooy aliful jam'i la mooy pour pluriel la mu ne nag alif boobu noonu ñu yokk mu ne alif boobu dañ koy yokk ci ginnaaw waawul jam'i comme bu ma nee xaraju daxalu jama'u comme yooyu alif boobu noonu il faut ma yokk ko ci pour ñu xam ne pluriel la ginnaaw waa bi nga xam ne mooy xëcc te day wane ne moom pluriel la mais wa alif boobu alifu pluriel bi la mooy waaw bi nga xam ne day yokk mu ne wahiya ta moom tuktabu dañ koy bind wala tuqra'u te kenn du ko liir mooy alif boobu kenn du ko liir alif la bu ñuy bind bu ma nee ijtama'u mooy dajaloo nañ jiim boobu ma def damma dama ciy def waaw bu koy xëcc léegi ma ci defee waaw bu koy xëcc waaw boobu il faut ma def benn alif ci ginnaaw ci ci kanam ci après waaw bi loolu nag lañ naan alifu waawil jam'i mooy alif bi nga xam ne pour waaw bi nga xam ne moom damir fa'il la mooy comme ni ñu gise woon damaa'ir yi nga xam ne ay moom pluriel la par exemple bu ma ne woon mais ijtama'u ana ijtama'u mooy dajaloo nañ ana pluriel ana sujet bi dama naan la waaw boobu nekk ci kii mooy mooy sujet bi comme si dama ne woon hum ñoom de ijtama'u dajaloo nañ mu ne kon alif boobu wahiyata moom tuktabu dañ koy bind wala tuqra'u te kenn du ko liir mu ne exemple al ulama'u katabu risalata al ulama'u mooy boroom xam-xam yi katabu bind nañu ar risalata lettre bi léegi katabu bu ma bindee katabu mooy damay def kaaf bi taa bi bu nekk fatxa laa koy liir ak baa bi ma def ma maas ko damma mais damma boobu il faut ma def waaw bu koy xëcc nga xam ne mooy waawu pluriel bi mais day alif alif boo xam ne ci ginnaaw waaw bi après waaw bi falaa koy def boobu nag la ñuy woowe waawul jam'i mooy alifu waawil jam'i moom la ñuy mooy deuxième règle bi mu ne nag wa ida lam takun waawul jamci aaxira xarfin laa tuktabul alif mu ne wa ida lam bu nekkul nag waawul jamci mooy waaw bi nga xam ne pluriel la moom bu nekkul aaxira xarfin bu ne moom nekkul mooy dernière mooy dernière lettre boo xam ne moo nekk ci mot bi laa tuktabu kenn du ko bind lan lañ dul bind mu ne al alif bi alif bi kenn kon du ko bind loolu li bëgg a wax mooy moo boo xam ne ah, ndax yi ñu wax nii pour mu gën a leer mooy fra kii lay euh, verbe lay wax euh, ndax yii bu ñu naan waawul jam'i yooyu ci verbe la mën a dugg ndax lu ñu naan luy sujet la waaw boo xam ne damirun ba pare fa'il lool ci verbe la mën a dugg léegi comme ni ñu jëlee woon verbe shariba bu ñu jëlee verbe shariba ma ne ba mooy naan na. ma bëgg a joxe pluriel dama naan sharibu mooy naan nañu léegi sharibu boobu ma wax mooy waaw boobu xëcc baa bi moom lañu naan moom mooy waawul jam'i waawu pluriel la te sujet la en même temps après bu ma ko defee bindee damay def alif ci kanamam alif boobu ci lañ nekk nii mooy ci alif yi nga xamante ne nii ci qawaidul imla mooy les règles de la dictée en arabe il faut nga xam ko mooy ne boo buñ la doon dictée te bindoo ko ñu ne la bindal sharibu nga bind sharibu te defoo waaw ci kanam alif ci kanamu waaw bi ki lay corriger jàpp ne yow da fu li nga def du noonu léegi kon mu ne wa ida lam bu nekkul waawul jam'i waawu pluriel bi aaxira xarfin bu nekkul li nga xam ne mooy dernière lettre ci frase ci ci ci euh, verbe bi laatu tabul alifu alif bi kenn du ko bind mu ne exemple al ulamaa boroom xam yi katabuha voilà al ulamaa boroom xam-xam yi katabuha haa bi dafa jël place ar risaala ar risaala mooy mooy lettre mooy missive boo comme waa ji bind benn lettre li ko yónni dama naan waa ji kataba risaalatan bind na benn benn lettre léegi bu ma bëggee wax ne boroom ma dindi lettre bi moo lettre arbisa la bu ma ko bëggee changer ak leneen dama fiy def ha nga xam ne ha comme que risaala féminin la kon ha bi moom il faut du ma wax hu katabuhu déedéet ndax bu boobaa il faut bu dee hu mooy kon moo bi ma dindi bi ma bañ mu feeñ masculin la waroon a doon alors que fii comme que féminin la kon kon ha laa mën a utiliser. léegi ma ne al ulama u boroom xam-xam yi de katabuha mooy bind nañ ko. comme que foofu nag waawul jam'i bi nekkul moo nekk à fin ci phrase bi xam nga yu njëkk yi dañ doon wax bu mu jeex mooy kon phrase euh, euh, verbe boobu foofu la yem moo taxoon ñu doon def aliful waawil jam'i bi alif bi ci kanamu waaw bi alors que bu dee nekkul moo nekk ci fin bi moo terminé euh, verbe bi bu boobaa nag duma bind alif bi dama koy sauter dama koy dindi comme bu ha katabu bind nañ ha moom lan lañ bind lettre bi wala leneen wala ma ne darabu hu mooy dóor nañu ko bu boobaa bu doon darabu rek boobu day am alifu kii bi mais comme que amu ko bu ma defee ha bi bu boobaa dama ci damay obligé ma dindi alif bi muy katabu ha bi bu boobaa bu ma defee katabu ha alif waawil jama muy alif bi waroon a nekk ci kanamu katabu dama koy dindi ndax haa ñëw te dafa taqaloo ak fra ak euh, verbe bi kon xam naa tey foofu la ñuy yem kon tey gis nañu euh, adawaatul istifham mu yi ñuy utiliser pour poser question gisoon euh, exercice bi nag pour bii di ñëw la après ñu gis ci règle de la dictée yi muy qawaidul imla alifu tanwin alifu tanwiinil fathi ak alifu waawul jam'i fi aaxiril li kon bii di ñëw insha allah ci lañuy gise beneen cours boo xamante ne ni du règle lu dictée mais ci lañuy gën a dugge ci côté grammaire bi nga xamante ni mooy concerner al muzakkar wal mooy le masculin et féminin ci arabe